ridwanu lbaaqi alqadim fi qasidatihi masaliku aljinan fi jam'i ma farraqahu daymaani radi allahu taala anhuma wa ardaahuma fi albaabu thalith fi ladabi walfadaa'il fa yanbaghi li'aaqilin an laa yanaam jami'a laylihi fa yuhrama almaraam kon sëriñ bi radiyallahu anhu mu ngi ñuy recenser li ñu limal yi nga xam ne ak suuwadab la yi nga xam ne day tax ñu daal di lay dàq daal di lay yiir hein borom bi yiir la dàq la voilà ba ci bis bii nga xam ne mën nañ koo gam-gam lay ma bis di bisub ihsaan jëm ilaa rabbikal muntaha borom bi mooy déytal ba képp koo xam ne manoo làmboo ak li nga xam ne mooy teggin yi mu laaj dañ lay wàcc ci are yi are yaa ngi fi moom ku kii rek yow dañ naan kii moom dafa dañoo juumoon ba jël ko wala xamul woon fi mu jëm moom daa moom la mu bëggoon daa yaakaaroon ne fii la ndeka du fii te dañuy ubbi buntu bi taxaw ci ndànk nag ay teggin nga wàcc waaw amul sax négocier fii amul corrompre de non loolu amul voilà kon nag affaire baa ngi noonu mu ne <clears throat> mu ne kon nag mu ne moom ki nga xamante ne mooy Cheikhul Xadiim mu ne fa yan bax yi kon daal dina yell mooy li nga xam ne moo yell léegi nag mooy doon na wax ba agsi ci li nga xamante ne nii bokk na ci mooy nit ki eh, daal di sax rek ci bàyyi lay layli mu ne waa ji di sax ci bàyyi naafila guddi waaw kooku dañ lay wàcc ci bis bi ne la sawaay daal di dem danga ngaa juum da yow xamoo bis bi nga yéeg bii bisub ihsaan la wàccal léegi nga wàcc ciy teggin nga dem léegi nag mu wax la kon nan ngay def waxoon na loolu léegi nag sëriñ bi fii nii bali ci kanam lu bari sax di li jeexal page bi bala ca tegu lépp day wax ci ngëneelu xiyaamul lay li di julli guddi après mais lu bari daanaka hein quatre pages quatre pages daanaka wala trois pages ak lu teg loo xam ne ci wàllu ngëneelu xiyaamu lay li kese lay wax après doore ñëw nag continuer li mu doon recensé doon ko wàññi ci yi nga xam ne képp ku ko lamboo dañ lay dàq ci bis bi ba pare di daal di lay yiir léegi kon mooy yow li ñu tàmbaloon bii weesu moom lay continuer jataay yii ñëw mën nañoo matal juróomi jataay wala du ko mat wala mu ëpp ko yooyu yëpp ci wàllu xiyaamul lay li kese lay wax voilà ak la nga xam ne moo la ciy yombalal ba nga man ko ak li nga xam ne ñooy tax yow dootoo ko man mu jafe la lool léegi nag kon ginnaaw ba la waxee kon nag Eh, kon gaawal bu nit ñiy nelaw nga gaaw ngir sa boroom nga jóg te xeex ak sa nelaw yeeg sa ngëmmentu yi mu ne kon fayan baxi yell na li aqilin alhamdulilah ngir boroom koo xam ne ku xellu la an laa yanaam mu bañ di nelaw jamia laylihi mbooleem guddeem gi ndax bu ko defee fa yuxramal maraam dees na ko xañ la mu namm te mooy bis bii moom comme que ci ihsaan lañu ne te jëm ngir suñu borom kese moo ñu tax a jëm kon nag képp ku fi jëm da leneen tax rek yow surtout yii nii ngay nelaw ba kii sa yoonu borom boole woo ko ci dara yow kooku des na la xañ almaram càkkutéef ga mu ne fa in turid kawnan min al axyaari faltutbitil qiyaama fi l mu ne fa in turid neem nam nga yow camsi kaw nan bokk minal axyaari ci ñi nga xam ne ñoo ñu ya ñu baax ñi nooy def fal tusbitil qiyaama deel saxal li nga xamante ne mooy ah alqiyaama taxaw di julli fil asxaari ca njël ci njël yi yow jël yi dee ci taxaw di julli voilà loolu dee ko def kon mu ne boo bëggee bokk kaw nan bokk minal axyaar yi ci ñu yi baax yi nanga nga saxal kon di taxaw julli di taxaw di def qiyaamul layli ci njël yi waaw ndax lan mu ne inna qiyaama layli lirrahmaani yunjil fata gadan minan niiraani waaw mu ne ndax inna ndax dëgg-dëgg hein qiyaamal layli lirrahmaani di taxaw julli di guddi julli di julli guddi lirrahmaani ngir borom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande yunjil fataa day day day day day muccal cam gadan ëllëg minan niiraani ci safara waaw léegi lii nii pa mooy xadiisu mawlaana abu ibnu abu ibnu umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah ni nga xam ne noonee la ko al imaamul buxaari ak imaam muslim solo rahmatullahi alayhima nga xamante ne nee na man mooy dafa géntoon géntu gu tiitlu sax waaw waaw gu raglu waaw mel ni daa am ñu ñëw jàpp ko ngir di ko yóbbu daal fu baaxul fa rek mu tiit jóg waaw léegi am nee benn am ñaari ñaari nit lañ dekk ay malaaka lañ kenn ki naan ko nee bi may yëkkati di ma yóbbu <laughs> ku nekk nag mu ngi yor ay mbol yooyu hein ci ci ci feer quoi di ma dëgmal di jëm jahannama waaw nee na man ma nekk seen diggante ñu may yóbbu ko waaw ma naan allahumma a'udhu bika min waay waay borom bi man de maa ngi lay maa lay ci biir gént gi maa ngi lay muslu ci jahannama waaw nee na après ma gis sama bopp ci gént gi am beneen malaaka bu dajeeg man ak gaa yi hein <laughs> moom itam mu ngi yor benn mbolde boo xam ne ci feer naan ma bul bul am dara loo tiit ni'mar rajulu ant waaw law tuksiru salaat ak a neexoon boo doon def li nga doon baril li nga xamante ne nii mooy ay ay julli waaw léegi en tout cas bi gént gi tiitloo lool Seydina Mawlana Ibn Umar radiyallahu taala anhu ah mu daal di koy nettali Sayyidatu Hafsa waaw mu daal di koy wax Sayyidatu Hafsa di magam waaw nekkoon soxnaay yonente bi saa saam saf Hafsa bint Umar Seydina Mawlana Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma nee na ma dem wax ko yonente wax ko Sayyidatu Hafsa ndax dama amoon kersa ngir dem di wax ko yonente bi saa saam lool ndax ak mala ak lii bi gént gi ni mel quoi léegi Sayyidatu Hafsa ñëw wax ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi saa saam ne inna Abdallahi rajulun salih ah ay law kaana yuksiru salaata min al-layl mu ne ko abdallah de sa frère bi mu ko dé déggee gént bi ba pare mu xam ne du gént bu garaaw comme li ko malaaka beneen bi wax nag ne ko bul am loo tiit ne abdallah de rajulun saalih nit la ku baax allah daw seede wallahi ku yonent bi alei saatu salaam ne waa ji saalih bokkul keneen wax ko de wallahi xam nga ñun moom suñu saalih moom rajul saa waa ji arab la ça ne sert ñun tekkiwul dara parce te gannaaw wala li nga wax wóoru la mais yonent bi alei ne diw mii rajulun saalih way ne ko dëgg-dëgg abdallah rajulun saalih góor la gu baax law kaana yukthiru salata min al ay cay bu doon ne doon bari teg ci baaxam goog cay bu ci doon boole julli gu bari ci guddi di naafi la guddee Seydina Abdallah ibn Umar nee na bi ma Sayyidatu Hafsa waxee loolu masumaa deñ moo tax Naafi' ne lam yazal ba'da dhalika yukthiru salaa Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma Naafi' di taalibeem moom moo ko goreel ibn Umar radiyallahu taala anhuma mu nekkoon sëriñ ci imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati mu ne depuis boobu Seydina wa Mawlana ibn Umar radiyallahu taala di bari di julli guddi voilà lii la kon nag looloo tax sëriñ bi ne boo bëggee bokk ci ñu baax ñi lu tax yonent rajulun saalih tay mu ci boole woon lële mu ne kon boo bëggee bokk kawnan minal axyaari fal tusbiti del saxal alqiyaama di taxaw fil asxaari ca njël di jullil sa borom waaw inna qiyaamal layli lirrahmaani yunjil fataa gadan minan niiraani day muccal cam si ëllëg ci safara moo tax Seydina Abdullah ibn Umar gis nañu koy sànni safara waaye yeneen nañ ñu koy bëgg a yóbbu bokk ci teenu safara ya waaye maneen ma ne ko maneen malaat ne ko amul problème yonent bale saa saa bi mu déggee gént gi mu ne ko caay bu bari woon lu mu doon guddi euh, julli guddi kon ñu xam ne ah kon julli guddi yi naa fi la guddi kon mu ngo mu ne wa rak'ataani yarka'ul insaanu fi jawfi layyin ayyuhal ixwaanu xayrun min ad wa maa fiihaa ma'a lahu kamaa rawal fataa kuntaayaa sëriñ bi ne wa rak'ataani te gis nga ñaari rakkat képp yoo xamante ne nii yarka'ul insaanu ki dina ko rak'a def ko jullil ko fii jawfi layli ci guddig la dëmu guddiga ayyuhal ixwaanu yéen samay mbokk yëg leen lii ma leen di wax xayrun moo gën mina dunyaa ci àddina wa maa fiihaa ak li nekk ci àddina ak lépp ma an boo leen boole woon àddina ak li ci biiram yépp boo leen boole woon ñaari rakkaay fajar yoo ñaari rakka yoo xam ne nit ki la koy julli ca guddi ga loolu moo ëpp solo foofu li nga xamante ne nii mooy àddina ak li ci biir waaw mu ne lawu ñeel ko moom jàam boobu kamaakeem ni nga xamante ne ni rawal fataa kon nag nekkal rahimahullah ta'i'an koo xam ne day topp bu déggee lee jóge ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw léegi loolu muy wax sëriñ bi radiyallahu anhu mooy xadis bi naan rak'ataani yarka'uhuma al-'abdu fii jawfi al-layli al-aaxir xayrun lahu mina ad wa maa fiihaa wa an ashukka alaa ummatii la faradtuhumaa alayhim loolu Ibn Shaahin moom moo ko solo na ko noon Ibn al-Mubaarak indi na ko ci téereem boobu az-Zuhdu jëla ko ci al-Awzaa'i waaye riwaaya bi lii la mursal mooy ci eh, taalibe ci Hassaan ibn Atiyya ci moom la yem mursalan mu jaar foofu mooy ko xamante ne moom ci ndongaay taali eh, yoneen ki lii saxaaba yi la loolu la mooy yonent bi saa saa mu ne rakaataani ñaari eh, rakan yoo xam ne jaam bi da koy rakan moo moo ci guddi ga guddi ci guddi biiru guddi ga gu mujj ga moo gën ci àddina ak la ca biir te bu ma bañul woon teg coono sama xeet